bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ñi ngi sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci suñu yenant muhammad alayhi salaatu wasalaam di yàlla mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak ci saxaabaam ak mboolem ku toppoo njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellu si nañ ci suñu téere bi nga xam ne boroom mi ngi ciy jàngale ay conseils yoo xam ne ni ko tax a jóg mooy baaxal baaxal kër tey ji incha allah mu war a doon seizième conseil seizième fukkeel beeg juróom-benn mu ne conseil tey bi mu ne addiqatu fi mulaaxadati axwaali ahlil bayti mu ne amal ak seetlu ak bàyyi xel ci ñu nekk ci kër gi amal ak seetlu bu baax bu baax di leen seetlu di leen bàyyi xel. xool ndax %e mbaa ñi ngi ci jàmm mbaa amul ci kenn ku ci nekk ci ci lu xande jaaduwul %e loolu noonu surtout mañ ñi bu dee xam ne dafa dëkk ak ay parents :fra am moo xam papaam wala yaayam %e mu leen seetlu bu baax a baax di ndax mag ñi mbaa amuñ lu leen metti wala mbaa ñi ngi ci jàmm te léeg-léegi yenn soxna yi dañuy dañuy dañ leen def ay affaire yu metti yoo xam ne daanaka kenn ko. kenn du ko xam kenn du ko xam boo amut ak seetlu rek yu mel noonu doo ko bàyyi xel léegi yenn seex na yi yenn soxna yi daanaka seenu xeex duñ ko def ci kaw maanaam ci suuf lañuy def yu sew a yoo xam ne subhanallah boo amul seetlu di bàyyi xel di waxtaan ak ka eh, mag ñi mel noonu doo ko xel waaye tamit di seetlu tamit soxna yi ñoom ci seen jëmmi bopp ba ñu ngi ci jàmm ba a léeg-léeg nit ki day dund lenn lu metti loo xam ne ba nga koy trouver subhanallah fekk na fekk na weesu na kon di ko xool bu baax a baax di ko seetlu ñu muy àndal ñan ñooy ay xaritam ñan lay e, fréquenté ci kër gi ak ñan lay dégganteel e, yu mel noonu di ko seetlu di ko bàyyi xel bàyyi xel bu baax a baax ba bu amee ku bëgg a yàq sa kër wala mu def fa loo defawul nga teel ko mën a xam xale yi tamit aussi nga xam fu ñuy dugg ak fu ñuy génn ak fan la ñuy nekk ak samedi dimanche fi fu ñuy dugg e, am amal daal ak seetlu ci gàttal di xàmmee bu baax a baax bañ a nekk koo xam ne day law rek daanaka xamul lii ah, lu gaal gi di boom téere bi daal di tijjee dar sub tay bi ay question mu daal ne man hum asdiqaau asdiqaau awlaadika say doom ñan ñooy seeni xarit maanaam sa doom ñan ay xaritam loolu parent bi war na ko war na di xel maanaam sa doom ji ñan ñooy ay xaritam ñan lay eh, faral di ferakante ñan lay faral di àndal bu nekk parent bu toog rek na nëmb na maaral xamoo lii xew xamoo sa doom ñan lay dégganteel ñan lay waxtaanal bu génnee ñu muy àndal xamoo ci dara mane loolu gënul kon question la boo xam ne kenn ku ci nekk yaa ci tontu sa bopp ñan ñooy say xaritu doom ñaareelu question bi hal sabaqa an qaabaltahum aw taarafta alayhim mu ne ndax jot ngaa toog ak ñoom ndax am na bis nga toog ak ñoom te xamanteeg ñoom maanaam sa ñi muy àndal ndax am na bis boo leen woo ñoom ñëpp di ñëw ci kër gi nga waxtaan ak ñoom euh, fexe ba xam ñi ban niveau lañ toll luy seen xalaat fuñ toll yan mooy jikko yi yor wala nga seeti leen wala daal nga fexe daal ba xam leen daal mu ne ndax loolu ndax loolu jot naa am ndax jot ngaa def loolu. waaw wax sa doom ne ko suba éviter sa xarit yëpp xarit yi ñëw ñoom xamuñ loo ci jublu fekk yow li ñu ci jublu mooy seetlu xool xaritam bi bu baax a baax ndax ñi muy àndal ñii la wala euh, daa war a changer ay xarit wala yu mel noonu nga xool ko baax a baax way la boo ko deful rek ma nga jël ci ñoom ay jikko di jël ci ñoom ay xalaat yoo xam ne ba nga koy trouver day fekk weesu na ñetteelu laaj bi mooy maada yajlibu awlaaduka maahum min xaarijil bayti mu lan mooy li nga xam ne mooy xëcc say doom moo leen di xëcc euh, ba ñuy ànd ak seen xarit yooyu noonu ci biti kër gi ana lan moo nekk ci biti kër gi ba sa doom saa bu génnee rek ñooñu lay àndal dem fa loolu noonu gëstu ko waaw lan moo tax euh, à chaque fois surtout xale yu góor buñ nekk ci kër gi duñ nangoo toog maa ngi génn maa ngi dem seeti diw dem seeti diw mu ne jar war ngaa dafay gëstu xool lan moo fa ne waaw ndax dafa am benn peley bu fa nekk wala dafa am benn charle de bu fa ne wala dañuy ànd dem géej wala daal maanaam lan mooy li nga xam ne moo koy xëcc euh, chaque fois ba loolu day jéem a wuti ji du nangoo toog man loolu noonu war nga ko gëstu ba xam ko waaw. ay question yu am solo lay wax yoo xam ne da koy jëmale ci parents yi ni bàyyi ci xel. mu ne ila ayna tadhabu ibnatuka wa ma aman mu ne sa doom bu jigéen fan lay dem ak kan lay àndal loolu laaj la. Eh, sa doom bu jigéen bu génnee fan la jëm ndax ca marché ba la jëm ndax ca boutique ba la jëm wama aman ak kan lay àndal yenn saa yi buy génn ci kër gi du ànd ak kenn mais am na ku am na ku muy joxanteel la rendez-vous ci bopp koñ bi xëy na mën naa benn ay xaritam yu jigéen moo xam dañoo bokk classe wala fu ñu mën a bokk buñ génnee ñooy ànd mo ne loolu noonu war nga ko lijjanti waaw ngay di xam fan lay dem ak ñan lay àndal yii yëpp xam gi lim lay jariñ mooy bu gàllankoor naree am bu musiba naree am nga tel koo xam teel koo éviter way laa boo ko deful ay problème yu mag a mag a mag ay jikko yu yàqu ay xalaat yu bon jamono ba muy judd ba nga koy trouver day fekk bay way na mbuus comme ni nga koy waxee maanaam day fekk daal weesu na. mu daal ci teg daal ne ñu baree bari ci parent yi duñ xam seeni doom fan la ñuy dugg ak fan la ñuy génn. seen doom day tàmbalee soppiku am yenn jikko yoo xam ne day tàmbalee di changer te duñ ko bàyyi xel di tàmbalee di changer léeg-léeg bu dee école mu tàmbalee jàngatul tàmbalee tayel ci ay jaamu yàlla tàmbalee bëgg ay mbir yoo xam ne bëgg ko woon ay làmb ay ay yeneen fekk doo xam lu xew nekk parent bu yëge di boo xam ne moom du seetlu dara ah parent boo xam ne moom xamul moom ci jëmmi boppam moom moom xamul fan lay taxaw loolu loolu moom loolu loolu moom loolu kon dafa war di xel di bàyyi xel di seetlu di xam kenn ku ci nekk mu xam situation am kii kat daawul def lii léegi mi ngi koy def kii daawul saaga léegi dafa tàmm saaga daawul xeex léegi bëgg na xeex trop daawul intéressé wu ci ay jeu ak ay mbir léegi nag tàmbali na moom intéressé wu ci trop trop trop jar na di bàyyi xel léegi boo ko xamee nga jéem a xool loolu noonu fan la fan la bàyyi ko moom borom téere bi mu daal di wax lu mel genre misaal mu ne yenn saa yi nit doomam bu jigéen dana ko tàggu jëm ca marché ba ànd ak mindaan bi ak chauffeur bi leen yóbbu mu ne ban demee ca marché ba xale bu jigéen bi lay wax chauffeur bi ak mbindaan mi ne leen toog leen xaar ma ma ñëw nee na bu génnee mu daal di dem daal di seeti ñam bëgg seete seeti ci ay góor yoo xam ne ay jàmbur lañ ci moom def daal lam bëgg a def am misaal la di ne mën naa doon ci yeneen façon yu baree bari maanaam yenn saa yi li mu bëgg a wax rek bu lay génn fam tàggoo ne fa la jëm ak fam yi jëm après du bokk loolu nit ki war na cee bàyyi xel teel cee jël ay ay ay ay matukaay léegi nag loolu nag ki ko mën mooy kuy bàyyi xel di seetlu di gëstu laa koo xam ne loo ko wax rek mu ne ah, waaw waaw baax na incha allah baax na baax na doon ku koo xam ne li arab naan allah shuuriya ku yëgul dara dara dara dara dara <laughs> la góor ga doon wax <laughs> dafa am soxna yu bari ndeysaan moom góor gi mu aay ci kenn mu ne soxna sa dafa yëgadee yëgadi yëgadi yëgadi yëgadi ba nga xam ne góor ga dafa aaye ci moom naan mi ngi nii man li ma ci naqari rek mi ngi nii moo aaye te xamul ne moo aaye <laughs> maanaam kenn nit ko yëgul dara nit koo xam ne xamul dara dara dara dara yëgul lu gaal gi di riir yenn saa yi day am léegi nag ku mel noonu bu musiba di dug di dugg këram jamono ba muy koy yëg moom moom dana fekk bëy wéy na mbuus kon yu mel noonu jar na di bàyyi xel surtout booy fàttali ko responsable bi nga xam ne nga xam ne lii ab responsabilité la boo xam ne ëllëg yàlla dana la ko laaj moo tax borom téere bi indi xadis bi yenente bi alayhi salatu salaam di wax ne inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'aahu a xafida dhalika am daya'a yàlla kenn ku ci nekk lim la dénk bis dana ñëw mu laaj la ko ni xool ndax sàmm nga ko ndax def nga ko nam la ko sante woon wala da ngaa sànk lool wala da ngaa bàyyi lool mu ne doomu aadama bi danañ ko laaj ba laaj ko waa këram laaj ko njabootam ci lan la nekkee woon ak ñoom moo tax Omar ibn Abdul Aziz xalifa bu maandu boobu nee nañ bi ñu demee ba yi bëgg a faatu dafa woo njabootam ba ñëpp daje mu ne leen yéen daal ñaari équipe rek ngeen mën a doon benn ngeen doon ñu baax bu ngeen doonee ñu baax yàlla moo leen di sàmmal boppam wala ngeen doon ñu bon bu ngeen doonee ñu bon man sama alal duma ko jël dimbale ko dimbalee ñoo xam ne dañoo nar a bon ci leen jug leen dem euh, benn waay buy nettali nee na nguur nee na xulafa maanaam kilifa ya fa nekkoon euh, njiit ya fa nekkoon nga xam ne dañ daan bàyyil seeni doom alal ju baree bari mu ne àdduna dem na ba jëmmi jamono ma romb gis ay xale yoo xam ne ba seen bàyyi di faatu daf leen a bàyyiloon alal ju baree bare mu ne àdduna dem na ba ma romb leen gis leen nii yalwaan mu ne Omar ibn Abdul Aziz nga xam ne bàyyilul ay doomam dara àdduna dem na ba jëmmi jamono ma romb ay doom gis leen ni doon ay kilifa yu mag doon ay borom alal yu mag di ko dépensé ci soxla jullit ñi loolu li déggee mooy euh, mooy ku baax yàlla moo koy sàmmal kon jullit war na di bàyyi xel xam ne ar responsabilité la boo xam ne yàlla da koy laaj yàlla da koy laaj ëllëg kon mu daal ne wa huna niqaatun muhimma am na ay point nag yu jar a bàyyi xel ay point yoo xam ne yu jar a bàyyi xel bi ci njëkk mooy yajibu an takuna al muraqaba xafiya mu ne surveiller bi nga leen surveiller dafa war a nekk loo xam ne dafay secret wu nag bu mu nekk loo xam ne dafay fes bañ xam ne yow moom daanaka buñ xeefee sax yaa ngi taxaw yaa ngi taxaw ci seen kanam déedéet mën ngaa surveiller mën ngaa bàyyi xel mais bu mu bu mu nekk lu méttee métti méttee métti loo xam ne ku njëkk a sëqat sax yaa ngi ci kawam subhaanallah loolu loolu loolu loolu day mujj foofu day naqari ci ñoom day nakk day mujj sax nekk ci kër gi daanaka kenn du ci sawar waaw buñ buñ yëgee ne yaa ngi bëgg a tukki sax di defar yi bagage ñëpp la seen xol di sedd kër gi buñ yëgee ne yaa ngi ñëwaat kenn ku ci nekk ma ngay mer a moo tax warta nekk surveiller bu méttee métti boo xam ne seen portable yi sax yenn saa yi sax ñenn ñi seen soxna lañ koy def alma sa portable ma xool dugg ci portable yi lire message yi buy dem fenn sax nga yaa ngi naan ko xew ba nga demoon keroog kañ nga fa jóge koo doon waxtaanal ban oto nga dugg kan surveiller bu méttee métti boo xam ne doo may nit ñi fu noyee loolu subhanallah euh, bari na problème yu am yoo xam ne ci loolu lay amee nit ki day dem ba xam ne kii wóolootu ko Euh, portable jàmbur sax da koy jël di ko xool euh, nit ki bu demee fenn tukki fenn yaa ngay xool lu fa nekkee di woote xoolal leen ma kook ndax jóge na fa euh, mën ngaa surveiller mën ngaa bàyyi xel mais bañ a nekk lu méttee méttee méttee méttee méttee mu jaru dara daal sa xel nit ki xam nga ne jullit la day dund diine day muuru day def nangam ak nag aywa nag dara daal sa xel da nga ñaan. way la am na ci yoo xam ne yenn xeetu surveillé yoo xam ne yow mii sax ku la surveillé woon sax mën naa gis ci yow yenn <laughs> moo tax surveillé bu méttee métti bi loolu noonu jaaduwul loolu moom jaaduwul ba yegg ci ay portable yi jàmbur rek ay ay ay ay ay ay ay xooli nit luy kotam ak ay ay mel noonu loolu jaaduwul mu ne kon loolu bàyyi ko xel mu ne yajibu an laa yaxisal awlaad bi fuqdaani siqa gisoo mu ne fexeel ba xale yi nañ bañ a yëg ne dangaa ñàkk confiance ci ñoom maanaam buñ demee ba yëg ne yow mi daal wóolootoo leen rek loolu baaxul ndaxte doomu aadama boo koy topp di ko topp ba mu dem ba xam ne wóolootoo ko ñaar moo fi sës benn mu daal di fipp o oh, oh, daal lay wan ne la ndegam wóolootoo ma léegi nag ñii laa mel nag xalaas mu jeex wala benn muy jéem ma def loo xam ne gëmu ko xam na ne wóolu woo ko moo chaque fois day def ay actes yoo xam ne daf lay wan ne man kat nii laa mel fekk dafa xam ne wóolu woo ko moo tax muy jéem a tàmbalee di julleeg tàmbalee di def ay mbir yoo xam ne te dëgg-dëgg yow la bëgg gisin bi nga am ci moom nga changé ko mais ne lum gëm loolu baaxul kon fexeel bañ bañ a ñàkk confiance ci yow ah, maanaam buñ xamee ne yow wóolootoo leen loolu baaxul waaw ah, buñ xamee ne wóolootoo leen rek loolu loolu loolu moom loolu gënul muy soxna yi muy muy xale yi muy ñëpp mu ne yanbaghi an yuraa fi nusxi aw al-iqaabi a'maar al-awlaad wa madaarikihin wa darajat al-xata subhaanallah lu am solo ngi nii lu am solo lii moom baar waroon na ko fekkee waaye Ibnu Xalid dana ko fàttali mu ne war nañoo bàyyi xel war nañoo bàyyi xel bu ngi laayee biir kenn wala ni mbugal kenn wala ni koy nga metital ndax boo laayee biir yedd yeddaat kooku dëgër bopp da nga jël beneen méthode mu ne daal bu mu ci mën a doon moo xam nga méthode du laaye biir wala méthode du euh, bàcc bàccal duma tuuti mu ne daal boo ci mën a def na nga bàyyi xel âge yi xale bi am nga xel âge am am na âge boo xam ne bu ci tollee mën nga pine na âge boo xam ne bu ci tollee mën am na âge boo xam ne bu ci tollee mën nga neexal am na âge boo xam ne bu ci tollee mën nga duma tuuti am na ci âge boo xam ne bu ci tollee ah dama xam ne xale bu am vingt ans jëm kaw nga naan da ngay dóor yaa ngi dugal sa bopp te musiba de xale bu toll vingt ans vingt cinq ans jëm kaw nga naan da ngay dóor te nga nee nañ waaye ja da tàmmoon saa bu kii weer jël xale bi rek dugal ci biir dóor saa bu defee lu jaaduwul rek mu xëcc ci dugal ci biir dóor jour la xëcc rek dugal ci dem bay door sentir ne am na lu téye loxo bi mu xool ndekete xale bi la mu ne ko génnal <laughs> moom xale baa màgg rek bàyyiwul xel ne âge yaa ngi dem âge yaa ngi xale bi ngay pine xale bi ngay door xale bi ngay yedd bokkul de kenn lenn lu ci nekk âge boppam la len lu ci nekk âge même soxna yi même même soxna yi ah méthode yi yinit di jubbante soxnaam euh, du bokk jamono bi muy nekk xale jamono bi muy nekk mag jamono bi muy kii jamono bi mu demee ba ami doom ka njaboot du bokk loolu il faut bay ko xel jigéen ñi tamit yedd gi ñuy yedd seeni doom ak yar gi yar seeni doom ni bàyyi ci xel âge bàyyi ci xel âge mu ne euh, ah surtout nag jigéen ji euh, góor ñi nga xam ne ñaari baat ñett nee na wadri bu woon na booy wadri bu a ah, daje ku jàng karaté de wadribuhunna am na a ko war a déggee ñaari baat ñett nga ne waaw alxuraan ko wax wadribuhunna waaw baax na boo dajee ko jàng karaate li nga xam ne wadribuhunna am na a déggee nu bokkut ak niñ koy fooyee ni euh, man damaa gis ne dafa aajo ay conférence yu baree bari yoo xam ne ak i dawra séminaire yoo xam ne dañuy def jàngat ci laaye boobu woo borom xam-xam yi ni jàngal ko ndaw yi nga xam ne xamuñ xamuñ fu ñuy taxaw lu gën rafet ci xam ne mos naa koo liir ci tafsir bu mel noonu dafa wax ne yàlla ba muy lim yi nga xam ne mooy yar jigéen dafa wax ne boo demee ba nga xam ne fase rek moo fi sës moom ngay bëgg a def xam ne yow da ngaa nar a fase nii nga ne ah man de maa ngi fase ni la ah déedéet am na lu des médicament yi de mooy lan mooy dóor mu leer na ne boo dóoree mu faju ne waaw kay foofu nga koy utiliser. te yooyu dóor dóor la yu neex yoo xam ne nee nañ la ngay dóor daanaka day doo door kanam dóor doo xam ne du metti yar woo xam ne du saf ay maanaam mais wadribuhunna foofu lañ koy utiliser maanaam dem na ba nga xam ne fase moo fi système leer na la dóor mën na ko mën naa tax doo yegg ci fase ndaxte bépp solution boo am ba bañ a fase rek moo gën léegi nag boo demee ba nga xam ne dangaa nar a fase te gis fi ne boo dóoree xëy na mën naa mën nañoo bañ a yegg ci fase loola ngay def mais dóor boo xam ne waxuma la mais day gën a gonfale fase ba maanaam fase ba day gën a yokk sax mer ma gën a gën a kii baax na nañ dem rek eh, ñaari bat ñett nga de wadari bu xon baax na na nga daje ko jàng karaté di nga xam ne wadari bu xon na am na am na am na place kon daal nga bàyyi xel ban âge maanaam ki ngay eh, laaye biir wala nga koy fitnaal nga bàyyi xel ban âge la la am wa darajatul xata subhanallah lu am solo maanaam nga bàyyi xel tamit ban ban njuumte a def maanaam li mu def bàyyi ko xel. am na yoo xam ne nag maanaam jarto yuux nit ki mën naa def dara lu ndaw loo xam ne ab xale bu toj kaas nga bëgg a tukkil àdduna ci kër gi di yuuxoo kane ki lu mu def bu la laajee sax lu mu def di nga rus wax dafa toj kaas xam nga toj kaas am na nuñ koy réglé lu lu bokkut ak di yuuxoo ka maye ay mbéj loolu <laughs> il faut nga bàyyi xel li mu def nu mu toll li mu def nu mu toll bu dee nag dafa def lu rëy rëy ok kooku noonu mën nañu ko teg fitna bu xaw a rëy tuuti mais ku def lu ndaw maanaam jot a gonfale nag di ah, fekk muy gëdd soxnaam ko yooxu lu mu def ah, reer bi dafa tardé sëñ bi reer bu tardé nag jarta jarta yooxoo noonu ak ak ak ak <laughs> ak xadar bu toll noonu kon lenn lu mu mën a doon rek nga tollale ko nag fa mu toll waaw lenn lu mën a doon nga tollale ko fa mu tol dëgg la bu amee lu jar yuuxu ayo yuuxul bu amee lu jar wax nànk ayo waxal nànk bu amee lu jar pine ayo pine lenn lu nekk nga tollale ko nag fa mu toll bañ di yuuxu ci mbir yoo xam ne gan gu la fekk bu la laajee lu xew boo ko nettalee mu xam ne yow mi dangaa dese loolu gënul mu ne xidaaran min at-tadqiq as-salbi wa ihsa' al-anfas mu ne nag maa ngi lay wattandikuloo nga bañ nekk koo xam ne da ngay ci ay ay njuumti koo xam ne daal nit day juum nga nga topp détails yi topp ay détails di ko topp di ko topp di xóot la moo tax nga def lii la moo tax nga def lii la moo nit juum na yedd ko bi mais top a topp yi ni mu ko doon defeek ni mu ko doon waxee lim def lii topp ay détails loolu noonu day ñégloo nit ay tax mu mer daal di mujj fépp kon bul topp ay détails di di di di di di topp ci yooyu nangam li tax nga def ko heure bi ko def lii nangam li nangam topp détails yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp loolu loolu day tax day tax nit ñéeg moom borom téere bi mu daal di wax daal ne nee na nee na xam na benn père de famille boo xam ne ordinateur am la yor ci kër gi waa kër gi ñoom ñëpp la tijjil kenn ku ci nekk la ko tijjil benn dossier njumte boo def mu bind ko fa njumte boo def mu bind ko fa nee na benn bis la lay woo rek taaj la rek nga ñëw toog mu ne la bis sangam def nga nangam heure sangam bis sangam def nga nangam heure sangam bis sangam def nga nangam heure xam nga loolu sëñ bi euh, nit xam ne ndakate la defoon deux mille dix neuf sa yaakaar ne fàtte nga ko ndakate mi ngi te sa machine léegi loolu après ban njariñ day am après ban njariñ day am moo topp ay détails am na yoo xam ne del del jël la def bu dee lu baax nag bu dee lu baax la def del topp ay détails bu dee lu baax la lum tuuti tuuti tuuti tuuti dee ko dee ko dee ci dee ci dee ci kontaan dee ci wax. Euh, euh. oustaz day faral di wax oustaz Sidi day faral di wax nee na góor gu baax nee na ab lal bul tàlli sax daf ci sant ab lal bu tàlli bu ko soxnaam lalal bam lal mu tàlli rek daf ci wax kontaan réel loolu mel na lu rëy la te dëgg-dëgg sax nag rëy na maanaam li mu wax maanaam lu ndaw ndaw lu ndaw ndaw lu baax lu mu def lu ndaw ndaw da koy réyal da koy da koy da koy kii baax ñun nag axe bi lañuy def ñun safaan bi lañuy def bu dee lu baax yu bare bari mi ngi romb rek yow doo ko doo ko sax bàyyi xel ñu ngi lay defal yu baax yu baree bari doo ko bàyyi xel léegi nag benn bis la nit di benn njuumte nga topp yu mel noonu di ci wax loolu jaaduwul. borom téere bi daal di wax daal ne bari na ci parents yi ñoo xam ne yarfuduuna tadaxul fi shu'uni awlaadihim dañuy bañ a dugg ci seeni mbiri doom a ñoom daal bëgguñoo am ak problème ak seeni doom boo waxee ne ah xale yi bàyyi leen noonu rek danañ sopp ko danañ danañ ci mu ne lool noon jaaduwul mu ne am na ñoo xam ne tamit ña fa la ñu nekk naan déedéet dañ cee toll bàyyi leen ni def nangam incha allah bu ñu màggee seen xel dana ko nangu seen kii mu ne déedéet loolu tamit jaaduwul. bi boo xamee ne daal doom ji nga yor moomoo ko yàlla moo la ko dénk buñ baaxee dañ ci am ndam ëllëg buñ awee beneen yoon yàlla dina la ko laaj ëllëg loolu noonu bu dee mi ngi sa xel. booy tëdd di ko tëddaale booy yeew di ko yeewwaale di nga xam ne di nga xam ne responsabilité bi nekk sa kaw ëpp na lool di nga dox ay tànk pour ni baax di nga dox ay tànk pour fegal leen lépp loo xam ne mën na leen a yàq euh, mu daal di jeexal daal ne bari na ay parents yoo xam ne bari na ay xale yoo xam ne ëllëg amaana ni wax seeni waajur ne leen lima taraktani ya abi ala al ma'siya lan moo tax yow sama papa nga gis ma may def lu bon ba pare nga bàyyi ma ci mu ne daal boo maytuul ëllëg ay xale waa kër danañ taxaw wax loolu noonu seen waajur ne ko lam moo tax nga gis ñu nekk ci loo xam ne lu jaaduwul la ba noppi nga bàyyi ñu ci kon ba tax na nit ki dafa war di jubbanti ak a seetlu eh, ak a jéem a def loo xam ne mën naa mën naa mën naa tax waa këram daal di tegu ci yoon day wax naan ñaari masruur moo am ñaari mbégte mo am benn mbégte mi ci àdduna la beneen bi ci àllaaxira nit ki nga xam ne moom waa këram fii moom daanaka noos nelaw amul julli fajar amul déranger boo fekkee kenn sax fajar yaa ngi koy déranger waaw amul dug naan dem leen julli ji amul dara kenn ku ci nekk daal neex lay nekk kooku noonu bu a qiyaama kooku la wax daan ne kooku la ñuy wax daan ne innahu kaana fi ahlihi masrura waaw kooku la ñuy wax daan innahu kaana fi ahlihi masruran ci àdduna dafa nekkoon ku kii di gars yi di ko jay naan ko da ngaa mën njaboot muy ci yooyu kooku du am mbégte yomal xiyaama bu dee ki nga xam ne nag daf daan yar di jubbanti daan le mbir mi metti torop mais mu nekk ci rek kooku noonu ba yomal xiyaama buñ ko joxee téereem borom bi nee na wa yanqalibu ila ahlihi masrura dafay wëlbatiku dem ci waa këram kontaan ndaxte coono yeñ nekke woon ci àdduna ndakate mbégte mi lañ ji doon xaar tey muy mbégte mi yomal xiyaama yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu loolu mooy kiwu tey bi dinañu taxaw foofu ba suñu eh, ba semaine bi di ñëw incha allah yàlla na yàlla may dégg ak topp ak xam ak jëfe اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما